faqaatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa xarridil mu'miniina asaa allahu an yakuffa ba'sa alladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne nii mooy ci laayaab juróom ñett fukk bi ak li nga xamante ne mooy ñeent mu ne fa qaatil kantaa yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam <coughs> mooy xareel de fi sabilillahi ci yoonu yàlla mooy xareel moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare yi da doon dugg ci xare yi gis nañ Badar da doon boole lan di ñaan ca arish ba ca mbaar moo mële waaye di génn moo tax moom moo ginoon a jege comme ni Seydina Ali wax ne keroog xare na xare bu tarta moo ñu gënoon a jege sax yenn jamono yu noon yi ke ñi nga xamante ni mooy ñun kon nag mu ngi noonulee kon nag mu ne ko fa xaatil na nga xare de bokkul ak ñi nga xam ne ñoom dañuy yebal gaa yi aywa dem leen au charbon ñoom ñoom ñu toog ci yu nooy yi déedéet kon fa xaatil xareel fi sabilillahi ci yoonu yàlla laa tukallafu illaa nafsak yow nag bul bul bul toggoo lu dul sa bopp mooy alhamdulillah bu kenn demul sax yow defal li ma la digal ndax li ma la gàll moom du ma la laaj ñoom li ma leen gàll ñoom de waaye yow li ma la gàll du ma leen ko laaj ñoom yow bul toggoo lu dul sa bopp bu gaa yi ñëwul it yow nekkal ci li nga xamante ne nii ci xare bi nga xam ne boo sumbeeb xare borom bi ne la xare jël même bu kenn àndul ak yow yow demal voilà yow bul toggool rul sa bopp wa harridil mu'minin kanta way ngëm yàlla yi nga xam ne pare nañ di ànd ak yow ñoom daal di leen soññ ci li nga xamante ne nii tax xemmem loo leen xam loo leen li nga xam ne ngëneel li nga xam ne ñoo nekk ci jihaad fi sabilillah di jihaad ak xare ci yoonu yàlla mu ne asallaahu bu ngeen ko defee rek borom bi tabaraka wa taala de moom de moom an yakuffa léegi rek an yakuffa mu daal di leen fegal yi alladhina kafaru <clears throat> muy li nga xamante ne nii mooy taw ak noonoo ak li nga xam ne xare li nga xamante ne mooy yi nga xam ne moom la ñu weddi yàlla di sóob ngir daal leen boom loolu boroom di dina leen ko fegal de waaye nañu yëg ne ñoom yéeféer yi wallahu te borom bi ashaddu ba'sa moo gën a tar li nga xamante ni ak mbugal mi nga xam ne moom ñoom ñu ngi leen di naral lu bon yéen jullit yi waaye nañu xam ne li leen borom bi di waajal préparer leen ko te di leen ko tëkkoo muy mbugal mu tar mi de loolu ci borom bi wallaahu borom bi ashaddu moo gën a tarle ba'san mbugal wa ashaddu tankila moo gën a metti la tamit li nga xam ne mooy mbugal ak loo xamante ne nii ay duma yoo xamante ne nii moom la leen di waajal kon nag mu le voilà loolu nag mooy lu ama am solo la mooy ne borom bi tabaaraka wa taala li nga xam ne mooy nit ki nga xam ne daa nekk ci yoonu yàlla daa nekk ci l'islam bii yow bu fi nekk jël sa lislaam sa doxaluk l'islam nga koy kal ci ñoom diw ñoom diw naan bu ñoom bu ñu defee ñoom diw ñoom daa yow bu ñu defee nekk ci li yàlla digle nga nekki mais bu ci kenn newul nga bàyyi déedéet affaire bi du lool yow laa tukallaf illaa tukallafu illaa nafsak voilà mooy bul toog bul kii ludul sa bopp woowal nit ñi nag wa harrizil mu'minin deel ñaax nit ñi di leen yëgloo li nga xam ne mbaaxuk l'islam ak tamit nekk ci liñ ci war a nekke ak ni nga xamante ne foofu fala la félicité fala ngañaay li nekk fala li nga xam ne texe saadatul daaray ni muy texe addina ñaari kër yi muy àddina alaxira mu ngi ci topp li nga xam ne mooy ndigalu borom bi tabaraka wa taala ak tereem yi ngir moom ngir moom borom bi tabaraka gërëm foofu la ne kantaa est-ce que ñoom diwu o topp nañ ci waa àddina bi ñu ngi ànd ak man wala am na ñu ciy ànd ak man wala de loolu yow bu ci sa yoon ne voilà fexeel nag di leen wan la ma la la la la la beauté mooy dëgg-dëgg l'islam yi nga xam ne ñoom ñu bari dañ naan ci la ñu ne mais ñàkk koo xam a tax ñu koy jënde leneen loolu da leen ko xamal waaye ngir doxal li la yàlla wax moom yow ñoom doxal na ñoom doxaluñu bu ci sa yoon ne doxalal voilà kon nag affaire yi loolu la te nag kantaa yéeféer yi tëkku ñi nga xam ne ñoo tax nekk ci diine ji nañu xam ne borom bi moo leen gën a tar li nga xam ne ak jàpp aku mbugal wa ashaddu tankiila moo leen gën a metti ay duma yoo xamante ne nii moom la leen di xaare ngir daal di leen mbugal mbugal moo xamante ne nii mu tara tara la kon nag affaire baa ngi noonu le ñoom dañuy tëkkuwaate nañu xam ne moo mbugalu borom bi tabaraka wa taala mu gën a tar fuuf ñoom seen mbugal yi ñu di tëkkoo mu ne nag man yashfa képp koo xam ne day ràmmu shafaatan di def intervention boo xamante ne nii xasanatan bu rafet la bu baax la mooy loo xamante ne nii mooy loo xam ne ci lu jaar yoon la nit koo xamante ne nii dañ koo jëlal alalam yow ngay dem ka ko jël alal ji wala fa nga ko mën a réclamer ca ñu yor autorité yi mairie ba am na policier boo xam ne daf koo tooñ ci tali bi nangu permis yow nga am mu leer na ne yow man ngaa wax ak ñi nga xam ne c'est supérieur ngir ñu delloo waa ji permis ndax dañ koo tooñ ak yooyu yu mel noonu voilà kooku ku def loolu voilà loolu mooy shafaatan hasana voilà ngir xëccal ko Euh, lii euh, njariñ goo xam ne moom la ñe ñeeloon voilà mu ngi noonu wala boog mu nekk ci loo xamante ne nii mooy kii la mooy ab ab ab euh, dafa nekk musiba boo xam ne da koo dal te yee yelloowu ko ndax dañ koo tooñ dugal ko saf kaso te deful dara parce que benn waay moo ko jaay doole parce que moom mairie bi la nekk wala boog moom procureur la yow nga man a wax ak le ministre bu dee ne yow dëkk bi looloo fi xew yow nga mën a wax ak moom nga mën a wax wane dossier bi que ne kii dañ koo tooñ mooy monsieur le procureur mi ko tëjlu tegu ko fenn voilà loolu nga dem def intervention ngir ñu génn ko wala sax nga dem ci monsieur le procureur mi tooñ yow man ngaa wax ak moom bon nga yëgal ko ne ko waa ah, waaye kat boo dëgg la xam naa boo amaana mera la jàppoon wala loolu waaye diwëg eh, lii nag ngir loolu yooyu yëpp yu baax la voilà loolu mooy shafaa hasana voilà kooku nag suñu borom ne képp koo xamante ne nii dafa def loolu yakun lahu nasibum minha dina am ab cër ci jëfam jur baax joo jële borom bi dina ko ci fay de ndax sababu loolu mu def mooy def intervention ci lu baax def ramm ji ay nit dimbali ay nit ngir ñu delloo leen seen àq wala lor buñ leen teg ñu teggil leen ko lépp tegu ci dëgg waaye loolu benn côté la waman yashfa waaye képp koo xam ne day ramm di def intervention boo xam ne shafaatan sayya boo xam ne moom bu bon la parce que bu dafa wuteeg dëgg waajee ñëw daal di def loo xam ne dañ ko war a tëj yow mu leer ne dañ ko war a tëj yow nga dem wax ak autorités yi ngir ñu génn ko voilà moom moo ñëw rey nit wala doomam moo rey ko jël oto alhamdulilah baayam amul permis tey ko ñëw yenu ay nit ramasse leen fël ay njaboot yu ñu rey ñu daal di koy denc ah bu ndax moo ko tey voilà ba pare boo ñëw fekk leen nee ñu taxaw fee mën a ñii bu ma leen fa fekkee fël leen ñu daal di koy tëj parce que baayam moom am na benn post bu kii wala bokku na ci xaritu buur géeg wala borom doole yi léegi nag yow. ñu tëj ko yow nga bëgg jaar ci ginnaaw yaa xam yaay bàyyam wala boog yow tonton wam nga parce que non non suñu famille bu boobaa ñu naan diw mu nga kaso du rafet léegi nga dem jaar ci monsieur le procureur wala ci ñi nga xamante ne ñoo yor euh, kii pénitentiaire yi ki jiite prison sangam wala le juge ngir bëgg ko kii daal di koy euh, wax ngir mu bàyyi waa ji loolu nag mooy shafa'a sayyi'a voilà mooy lépp loo xam ne intervention la boo xam ne waa ji bu dee njariñ loo xam ne moom nga ko bëgg a xëccal te nekk loo xam ne lu xaram la voilà koo xamante ne nii yow amul droit ci alocation yi ñuy joxe yow nga fexe dem ña koy joxe wax ak ñoom voilà wax leen ne leen bon ngeen dimbali ko sama mbokk la quoi te moom amul ci droit parce que moom li muy am weesu na sëy bi ñu wax fi ne ku amul lii ku am lu toll fii kese ko man a am moom dépassé na ko mais yow nga bëgg mu am loolu nga dem wax wala ne waa bàyyi fi sa dossier dinaa ko kii wala ñëw biir marka yi nga xam ne nee ngeen foo xam dañ koy joxe te mu dagan voilà yow nga fexe jaar fa amu ci droit yow nga fexe moom jël ci yu bari daal di jox gaa yi mooy xëccal leen njariñ goo xam ne waruñu ko woon a am waaye jañal leen lor comme kaso bu ñu waroon dugg wala dañ a waroon a parce que dañoo faat nit ci lu ñu tay yow nga fexe jaar ci suuf ba def benn intervention tax ñu teggi loolu le ba duñu ko teg pen bi loolu du moom la yeneen time alay saa saa doon wax ne moo waat naa ci yàlla ne li nga xamante ne nii mooy ci xew-xewu xew Seydina Usaama boo bële nga xam ne waa Makka radiyallahu anhu keroog bi al maratul maxzumiya muy jigéen boobu nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkee ba mu fabee sàcc ñu war a dagg loxoom yaay ne tey problème am nañ dem wax kan mooy dem wax ak yonente bi alayhi salaam loolu mooy shafaa sayya loolu mooy intervention bu bon boo xam ne baaxul kan mooy wax ak moom ngir li yàlla àtte ne nañu ko teg ku def lii bu ko ko teg voilà képp ku doxale noonu kooku mooy def na intervention bu bon voilà kooku nag yonent ma lay saa saa meroon ne li nga xam ne moo alakoon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mooy koo xam ne dafa tedd bokk ci ñi nga xam ne ñooy high class bee ñi ci kaw bu dee ñoom ñoo sàcc dañ koy bàyyi bu dee nag ñi ci suuf ñi nga xam ne les sans nom les sans voix les ñooñu bu dee ñi nga xam ne amuñu benn ndombam tànk ñoo def ñu gaaw dóor leen pen bi nu mu gën a gaawe mu ne loolu moo alakoon ñu leen jiitu woon te wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan man Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci loxoom gis nga bu Fatima bint muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha bu doon ne moo sàcc waliyasu billah aadaha allahu minha bu doon ne moo far man seydina muhammad alayhi salaatu salaam maay jàpp loxoom dagg ko loolu nag mooy jëf jooju ñëwoon ngir alhamdulilah moo tax Seydina Usaama dafa rëccu mbir mu bu baax a baax a baax mooy ne mooy façon boobu nag loolu la suñu boroom di tere mooy façon intervention boobu façon ramm boobu mu ne wa may yasha kon képp koo xam ne dafay ramm shafa'atan sayyi'a ramm goo xam ne ku bon la fekk lu yàlla da dii ne mooy dox nga ne nga fexe parce que diw sa mbokk la wala am na lum la la logal wala lum la jox suukar léegi nag yow nga bëgg waa ji loolu borom bi ne nañ ko ko teg wala justice réew mi te mu jaar yoon voilà fii nii li lañ war a teg yow nga fexe bëgg loolu du ko dal wala ëcc xëccal ko njariñ goo xam ne waru ko woon a am ku def lool nag yakun lahu kiflun minha dina ci am aw yen yenu bàkkaar loolu mu def bàkkaar la ciy jële bu diis boo xamante ne nii dina ko am ci sababu li nga xamante ne nii moom la def intervention bu bonam boo bële mu ne nag kon nag <coughs> mu ngo wakaana allahu te borom bi tabaraka wa nekk na te du dañ di nekk ala kulli shay'in muqiita ci lépp lu ne rek utal na ko waxtu te utal na lépp lu mu natt la képp koo xam ne fii mun ne def nga fi dara ci yii nii borom bi natt na mbir mi denc na ko te dogal na ne bés ba nga xam ne ca la lay mbugal bu dotee kenn manu ci dara du jaasta dina la ko dóor mu ne wa idaa bu ngeen nekkee nag ñoo xam ne da ngeen di nuyoo bi taxiyatin bu ñu leen nuyoo xuyitum bés leen nuyoo bi taxiyatin ci ab nuyoo boo xamante ne comme assalaamu aleykum fa hayyu bi ahsana minha dee leen delloo loo xam ne moo ko gën a rafet ku la ne assalaamu aleykum yem foofu nga ne ko wa aleykum assalaam wa rahmatullah ku la assalaamu aleykum wa rahmatullah nga ne ko wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuh comme loolu mooy lu gën a mat aw rudduha wala rek ngeen delloo liñ la wax assalaamu aleykum nga ne assalaamu aleykum inna allah dëgg-dëgg borom bi kaana nekk na te du dañ di nekk ala kulli shay'in hasiba ci lépp lu na rek mooy ki nga xamante ne moo ko peek moo ko téye te moo ci fay ku nekk bés pénc li nga xamante ne moo la yelloo bu dee yéeféer ak kéeféer bu dee ko gëm ak gëm wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina